baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim qaaluu tallahi laqad aatharaka allahu calayna wa in kunna la xaatiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom ñett fukk bi ak benn mu ne kon juróom ñeen fukk juróom ñeen fukk bi ak benn mu ne qaalu bi nga xam ne ci leneen sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam na xamale moom muy di kilifa gi fii ci misra moom mii mooy seen frère bi ñu sànni woon ca teen ba qaalu léegi nag ñoom nag ñu ne nag tallaahi ñu ngi waat ci boroom bi tabaaraka wa taala laqad dëgg-dëgg aatharaka allahu alayna borom bi de tabaaraka wa daldi na lu ñuy gëne de gëna la la def na yow nga gën ñu gëna la la ci suñu kaw wa in kunna te ñun nag nekkuñu woon ba ñuy def lañ la doon def dugal la ca teen ba ak lii tamit li ñu wax wax yi ñu waxoon frère am bi muy Benyamin ne bu sàccee daa fekk am na frère bu sàccoon mu ne loolu lépp la wa in kunna la xaatiin te ñun nag nekkuñu woon lu dul ñoo xam ne dañoo defoon ay bàkkaar di dañoo juumoon ci li nga xam ne mooy jëf jëñ jëfoon qaala seydinaa yuusufu alayhi salaatu wassalaam ne leen laa tasriba alaykum al yawm ne leen amu ngeen benn ngàññ buñ leen di teg tey jarul ngeen di wax yooyu yëpp garaawul amul benn ŋàññ bu leen yaakaar ne dinaa leen ŋàññ wala di leen jàppi bët wala benn dent contre yéen mooy benn bëñ daal ci li ngeen ma defaloon déedéet yaghfirullahu lakum borom bi tabaaraka wa taala moom de dinañu jéggal yàlla nañu jéggal wa huwa moom de arhamur rahimin mooy ki nga xamante ne nii moo gën a yërëm ñépp ku yërëmaatel moo yërëmanu jaam yi ndax nekkul lu dul yërmande gu leen borom bi tabaaraka wa taala defal kay lii nag lu mel nii moom la keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon waa Qurayshin comme ni mu ci bon ci nettali siira am na bon nettali wax yoo yële nekk roog bi mu Makka ubbi Makkatal zaadaha Allahu tashrifan wa takrima muy nettali bu siiw boobu bale même bu dee ne bu nekk na fii sanadihi maqaal même bu dee ne ci sanadam am na wax quoi bi nga xamante ne nii ci la dajale ma magu Quraysh yi bi nga xam ne ci la ubbi Makka nag ne leen maa ma dannukum anni fa'ilun bikum moo yéen ñi ana lan ngeen di xalaat lan ngeen yaakaar ne moom laa leen di def daal yéen ñii nga xam ne yéeféeru Quraysh yi nga xam ne ñoo ma xeex dam sama bañ génne ma ci loo xam ne dara ndax lu dul rek dama leen a woowoon ci borom bi léegi nag borom bi tegaat lépp sama loxo moo lan ngeen njort ne moom laa leen di def ñu ne ko axun karim ibnu axun karim ñu ne ko yow de doomu ko tedd nga mooy di doomu koo xam ne mbokk mu tedd loolu di wane ne baayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana min min akrami quraysh bokkoon na ci ñu ginoon a tedd ci waa quraysh léegi nag alhamdulillah mu ne leen mu ne leen man nag tey bu ma leen wax dara lu dul kama qaala axi yuusuf comme ni nga xamante ne nii moom la sama mbokk ma yuusufu alayhi salaatu wassalaam ba mu jekkoo nga xam ne ñii mooy mooy buur bi moo jiite foofu en bu dee mooy ki jiite moo yor jëwriñ ji yor lu mag loolu mooy bu ne woon gaa yi hé faatal leen ma ñuy Égypte dañ leen koy faatal léegi léegi mu jekku leen waxu leen na ngeen defoon kon yéen kaay ñu def leen da aleykumul yawm amul benn loo xamante ne benn yeddaange buñ leen di teg tay de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne la sama mbokk ma seydinaa yuusuf waxoon nag alayhi salaam loolu laa leen di wax yéen waa quraysh kon laa tasriba aleykumul yawm yaghfiru llahu lakum yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin amul benn yeddaange benn lu ma leen di wax de kon nag yaghfiru llahu lakum yal borom bi daal di leen jéggal wa huwa moom arhamur rahimin mooy ki nga xam xam ne mooy ki gën a yërëm ku yërëmaate ne leen idhabu dem leen fa antum turaqo yéen ñii ne ñi nga xam ne yéen lañ jéngi yéen lañ libéré kon nag buñ ñëwaatee ci laaya bi ne idhabu sayidina ya yusuf alayhi salaam nag ne leen nag ay waleegi dem leen bi xamiis yi man ngeen a delluwaat bilaadu kanaan fa seen baay di sama baay di yaqub ne alayhi salaam bi xamiis yi jël leen sama yére bi ngeen yóbbaale ko haada bi fa alquhu bu ngeen àggee fa moom ni <coughs> nangeen ko teg ala wajhi ci li nga xam ne mooy xar kanamam nga xar ala wajhi abi ci sama xar kanamu bàyyi alayhi salaam yati basira dina mujj gis lii day wane ne dafa silma xawoon de dafa silma ndax jooy yu bari ak njàqare gi nga xam ne moo ko daloon ba mu ñàkkee seydinaa yuusufa ba léegi alayhi salaatu wassalaam moom xam na ne baayam silmaxa na mu ne jël sama yére bii ndax xetam mooy li nga xam ne moo doon faj baayam alayhi salaatu wassalaam mu yóbbu ko bi biñ ko sànnee waxtu mu ne kon mu ne leen nag bu ngeen defee lool de moom dina gisaat ak gisam dina ñëwaat waxtu nii te na ngeen ma dikkee na ngeen ma indil bi ahlikum ci seeni ñoñ ak yi maa yi na mbooleem seen mooy suñu yaay ak suñu tànta yépp nañu ñëw ak suñu mbokk yi indiwaale leen fii nii ci Égypte wala ma fasalatin ayr bi nga xamante ne nii nag ci la njëg li nga xam ne caravane bi di njëg mi convoi bi nga xam ne mooy convoi frère am yii jóge Égypte nag di dem fi nga xamante ne mooy bilaadu Kanaan léegi nag bi nga xam ne ci la jóg tàqale ko foofu la jóge fi nga xamante ne nii génn fi nga xamante ne mooy Égypte di dem Euh, léegi nag qaala abuhum seen baay fa mu ne gis nga ni mu soree léegi nag mu daal di wax ña nga xam ne ñoo fa woon ci seeni mbokk nekkoon ak moom foofale mu ne leen nii man de la ajidu maa ngi jot maa ngi daj riixa yuusufa li nga xamante ne mooy mooy mooy xetuk seydinaa yuusuf sama doom ja maa ngi ah xetam da mu may xeeñ de walaw laa antu fan ni duun bu dee ne ah waxu ngeen ne man mii daal damaa damay naax moo tax may wax lii wala daal li ma ko namm daal moo tax may wax na loolu bañ maa dëggal daal jàpp ne fii mu ne moom waxi ku sopp rek la ak kuy naax ah bu ngeen mu dul loolu man de xam naa li ma daj ta lool la de xaalu ña fa newoon ne leen nag tallaahi dëgg-dëgg yow daal gis nañ ne yow Yaquba mi alayhi salaatu wa wassalaam innaka dëgg-dëgg yow la fi dalaalikal qadim yaa ngi ci sa njuumte gu yàgg ga ba léegi yow daal yow daal ëppal nga nag ci li nga xam ne sopp gi nga sopp sa doom di daal boobu ba léegi gisoo ah Seydina Yaqub yow mii daal alayhi salaam falamma an jaa al Bashir bi nga xamante nii nag ci la convoi ba ñëw muy ñi nga xamante ni mooy doomam ya. ñane nga xam ne ñoo ñëw nag jóge Égypte ëndaale li nga xamante ne ni mooy yére ba an jaa ba nga xam ne rek ci la agsi al ka nga xam ne mooy indi mbégte ga mooy ki nga xamante ne kenn ci ñoom ci ci ci fukk ci fukk ak mooy juuf la fukki doom yi ndax kenn ki dafa téye Benyamin ne leen yéen nag dellu leen ngeen dem yóbbu sama yére bii sànni teg ko ci sama xar kanam baay dina gisaat te ngeen ñëwal dikkal ma yéen ñëpp léegi nag bi nga xam ne ka yoroon yére ba ci ñoom mooy al-Bashir mooy kiy indi te gi li nga xam ne mooy bonne nouvelle bi ba mu agsee alqaahu ci la tege ala wajihi ca xar kanamu seen baay de alayhi salaatu wassalaam fartadda basira mu mujj nag di gis ci saase bët yi daal di ñëwaat gi nag ba mu ko defee mu xaala mu wax leen moom Seydina Yaqub alayhi salaam ne leen alam aqul lakum mu samay doom ndax waxuma leen woon bu yàgg inni kana man a'lamu xam naa min allah ci borom bi tabaaraka wa taala maa laa ta'lamuuna loo xam ne yéen ñii xamu ngeen ko du keroog bi ngeen fiy jóge la leen wax bi ma leen naan dem leen ngeen fatahassasu ngeen daal di wëri daal di seeti làmbatu ji Yuusuf ak mbokkam bi ba mbokkam ma léegi yéen ngeen jàppoon ne daal damay naax ndax waxuma xam ne xamu ngeen ko xaalu léegi nag ñoom ñu waxandoo d'une seule voix benn kàddu ne ko yaa abana i waaye suñu baay booy istaghfir lana dunubana ñaanal lu njéggal sa boroom suñu bakkaar yi nga xam ne moom lañ defoon de naa ñun kat reconnaître nañ ta xam nañ ne nag ken naa nekkoon nañ xaati yi na ñoo xam ne dañ doon def ay liñ defoon daal njuumte la ta bakkaar la woon de xaala seydina yaqub alayhi salaatu wassalaam ne leen sawfa astaghfiru lakum rabbi dona xëysif naa leen daal di leen li nga xamante ne nii ñaanal njéggal seen borom li nga xamante ne nii daal mooy sama boroom dinaa leen ñaanal jéggal sama borom innahu dëgg-dëgg moom sama borom de huwa moom al-ghafuur mooy aji jéggalaakoon ar-rahiim mooy aji yërëmaakoon léegi nag kañ la leen ñaanal jéggal loolu am na lu ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi di wax lu alayhim di wax ban waxtu la woon loolu nag mu ne mooy waxtu wi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci waxtu ajjuma bi nga xamante ne nii mooy waxtu wu bari gëneel woo gële am nga xam ne borom xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute ban waxtu la boobu nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax li nga xamante ne nii mooy ngëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk ca waxtu woowale wallahu taala alam amuñu taan ak di guddal yooyu moo tax duñu ci taxaw wallahu taala alam mu ne nag kon nag falamma bi nga xamante ne nii nag daxalu fa la jóge nag eh, ñoom ñépp ñu jóge bala bilaadu kanaan di ñëw nag di dugg ci Égypte falamma daxalu bi nga yaddu ala baayam yaayam tantaam yeeg ña nga xam ne ak waa kër ga yépp ñu daal di ñëw daxalu ñu daldi di convoi bi dugg ala yuusufa ci seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam awa ilayhi abaway ci la jële daal di daal di ñi nga xamante ne nii daal di mooy akolaat daal di jël baayam yi muy baayam di Seydina Yaqub ak yaayam daal di koy taf ci seen bopp nag mooy mooy ñu noonu rek nga xam ne bu ñuy gëjee gisante namante noonee ñuy def mooy lii ci laa la doon wax ne lii day wan ne lii yaayam mu ngi doon dund contrairement lañ la waxoon ne la boroom xam-xam yi am nañu ciy wax ne yaayam dafa génnoon àddina moo tax ba muy matu ki nga xamante ne ba muy jur Seydina Benyamin alayhi salaatu wassalaam moo tax xiyam yi ñu koy woowe loolu ma ne la woon loolu ginu la dëgër ndax lii suñu borom dane ñaari baayam yi te ñaari baay ci arab mooy bàppa ak yaay kon nag loolu la waqaala mu ne leen nag udxulu misra euh, bienvenue bienvenue waaye ci dëkk bu mag bi dugg leen ci misra insha allahu ndeem soom na suñu borom na ñeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a nekk ñoo xamante ne ñi kóolu te di ne warafaa mu yëkkati abawayhi ñaari baayam yi mu ngi noonu ba léegi di baayam sayidina teg leen ci trône bi ci ngangunaay gi nga xam ne ci la buur bi toog moom mu teg ci bopp mu teg ci ay waajuram wa xarru lahu sujjada ñoom ñépp ñu ñu daal di incliné wu daal di dëngalu ngir lan wane li nga xamante ne nii mooy di ko sant façon nuyoo la waaye mooy du sujootu julli de déedéet wa qaala mu ne leen yaa abati mu ne wa yaa abati hey sama baay boo yow di seydinaa Yaqub alayhi salaam hada lii de ta'wilu ru'yaaya lii de mooy firek jiitu te waxoon la ko nga ne woon bu ko wax sa frère yi de kat jaalaha dëgg-dëgg dal dina koy def bi na ko rab bii sama boroom xaqaa mu nekk dëgg boo xam ne gu ñuy laal la de waqat dëgg-dëgg ahsana bii rafetal na ci man sama borom moomale il ba nga xamante ne nii axrajanii la ma génn mina sijni ca kaso bañ ma dugaloon fii ci Égypte wa jaa abikum minal badu mu jëla leen yéen ca àll ba mooy fa nga xamante ne mooy bilaadu kanaan min ba'di ginnaaw bi nga xamante ne nii an nazagha shaytaanu ci la shaytaane daal di jaxasee daal di daal daal di yàq bay nii sama diggante wa bayna ikhwati ak sama frère yi taxaw inna rabbi dëgg-dëgg sama borom latifun mooy ki xam sew-sew